la العالمين لا تكشف سترك يا إلهي بالحق وبالقيم وقعدني بلفيد وكان لي بالكرم نفعني رب السماء والأرض نفعا قد سما وقعدني ما قسما لي مع التكرم إلي قال ربي يا فضلا يزيد قربيا بجاه خير الأنبياء أحمدنا المكرم لم ينحني داعي اعتلال أو غضب ولا ضلال وقعد لي خير حلال مكرمي بالأعظم مدح النبي المتقى ساق لغير المتقى قبل وقاد للتقى معرضا معظم خدمة خير العالمين ذبت لغير من يمين وبالأمين والأمين فزت بلا تعظم لا أتاك من المولى الجليل ثناؤه وقد خضع العرش المجيد لوقعة فإنك فوق الكائنات سماء وصلت بك الأرسال والكل خادم من الحضرة العليا أتاه خديمك إبراهيم يطمع فيك يا كريما به للأنبياء عطاء وأنت محيط بالشؤون فلا أرى أنص على الحاجات منك غناء عليك صلاة الله ثم سلام ثم سلامه بها ينجلي الظلم ونيل حباء عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل قرا من حوته عباء لا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 للمذنبين نجاة حب طه للمذنبين نجاة وأمان من حول يوم اللقاء حب طه للمذنبين نجاة محمد لمن حب جعلوا لي فما لهند نصيب في فؤادي دعني ولا ميلا إلى محمد حبها للمسلمين نجاة محمد من حبها للمسلمين نجاة محمد وأمان بأول يوم اللقاء محمد لمن إنه إن حبي لمثلهن حرام فأرح لي حالي غير خفاء إلى محمد حب طه للمذنبين نجاة محمد لمن حب طه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم لقائي محمد قد سقى لي كأس المحبة ربي محمد الأمين قد سقى لي كأس المحبة ربي من فيوضات خاتم الأولياء محمد حبها للمسلمين نجاة محمد الأمين حبها بلقائي ممد لمن يعذوني فاصرف عنارك عني محمد لمن يعذوني فاصرف عنانك عني واطلب الغير إنني في فناء للذراع إنا محمد مطه للمسلمين نجاة محمد لمن مطه للمسلمين نجاة محمد لمن وأمان من أولياء من لقاء محمد لمن حبطه للمذنبين نجاة محمد لمن حبطه الفضل بنا نجا رسول الله وأمان بالهول يوم اللقاء سيدنا محمد أبطاها للمذنبين نجاة محمد لمن أبطاها للمذنبين نجاة محمد لمن وأمان بالهول يوم اللقاء محمد لمن إن حب النبي خالق محمد أمين إن حب النبي خالق لحمي وعظامي والمخد ذريا سيدنا محمد أبطاها للمسلمين نجاة محمد الأمين

Mamadou Lamine سيد المرسلين هادي البرايا محمد الأمين سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والدي زهراء سيدنا محمد سيد المرسلين هادي البرايا محمد الأمين سيد الحجر قبلتي وغار حرائي يثربي قبتي قباي بقيعي أحدي صفتي وكنز غنائي هو حلي مسعاي باب سلامي ومطافي وبئر غرسي ومائي يا عدو لي في حور أحمد جهلا وابنه شيخنا تجان رجائي لا تلمني فإنني في هيام لو مثلي ظلم لدى العقلاء سيد الرسل خاتم الأنبياء مصطفى الله صفوة الأصفياء ونذكر طه للمسلمين ندمة المظلم حب طه للمسلمين نجاة وأمان من أولياء بلقاء محمد لمن مفزع الناس عند يوم الزحام محمد وشفيع العصاة وسلام عليك دون قضائي وعلى آلك الكرام وصحب لك داعي الوراء لا للعلاء يا محمد حب طه للمذنبين نجاة ممدل من حب طه للمذنبين نجاة قائل محمد لمن فصلاة من الإله تعالى محمد لمن فصلاة من الإله تعالى وسلام عليك دون انقضاء خير البرية يا من خصه الله ربنا باللواء صلى الله عليه وسلم الله الله لخالق خير الخلق حمد له الكلام منا ومنا وقد ألا لخالق خير الخلق حمد له الأولى على باسه فينا ومنا وقد ألا على الأرش ما أحق عباد الله بالمجد والأولى على الأشماء على أولى ساجر على أحق عباد الله بالمجد والأولى حبيب به يعدي الإله ويكره صلى الله عليه وسلم Cheikh Oumar nee ne xabibum bihi yudi lilahu wa yaklahu sallallahu alayhi wa sallam salaatun wa taslimun alayhim ilal alam murabbin wal khinzir izkaana barabara ala innahu batun izal amru asala أتم ورجاء وأظهر مشعر نبي على الجنان مبوب صلى الله عليه وسلم شيخ مرنان نبي له على الجنان مبوب صلى الله عليه وسلم ألا إن مرة مرة بمرالة وصار بين الرحمن هو المصطفى الهادي الورى بإبانة أفيه إفتاح بعد نور رسالة تقدم الذكر مطلقه يقرأ صلى الله عليه وسلم suñu maam ci am Saïd mu wax nee na moom Cheikh Oumar Fouti radiyallahu taala anhu ba mu gisee ñoom Seydou tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom tey moo fas yéene tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci karaame ak jikko jikko yi rafet ko yàlla subhanahu wa taala yi ko defal ba mu bindee téere bi tuddee safinatu shahada mu ba ba madinatul munawwara ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu won ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi daal di wax taal li def ni yëpp li nga wax ci man yëpp noonu yokkoo wàññi waaye maa ngi lay xamal na téere bii li nga bind ci man képp ko jàng ak ku ko fekkee fu ñu koy jàng yawmal qiyaamati dina bokk ci ñi may ram moom moom la safinatu shahadati moo tax Cheikh Omar Fuuti ne ala inna man raa bi xalaalatin wa saa bayna arrahmani fardan jalaalatin wal mustafa alhaadi alwara bi ibadatin أفيه إرتاب بعد لرسالة تقدم الذكر والضح يقرأ صلى الله عليه وسلم له ذاته بالولي ولية مكانة فوق المنام علية جلالته عن خير حق حلية الإنارة السهوة جلية فلا ليل يستعد ولا القصر يفجر صلي وتسيئنا أبدا موضوعنا محمدنا المختار في القدم وجزينا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم وصلي يا إلهي مجدي أنا أبدا أنا محمدا أنا مختار بالقدم صليا يا إلهي واجزي أنا أبدا عنا محمدا المختار ثم في ذات أشهر قول أن محمدنا مختار وكان بدعا على حب خلاله عن جاه في الخير روح القدس لم ينم إلهي واجزي يا

نقي دمي صلى الله عليه وسلم أجابني خير باق فيه قدر xayro ينقاد لكل ما رام الكرام منا والله راح بما قد أتابا ينقاد لكل ما رام الكرام منا والله راح بما قد

صلى عليك بتسليم بلا قدر من جادني بك في دارين يا بشر صلى عليك بتسليم الرحيم

شريفا بسفدي نجد ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها واللي يروم أحمد خير سفدي الله

أفضل يقود Deus

da بشير حبيب والأزى قبل محمد

رسولا كريما مثله ليس يولد لقد ما نمزنا المخفى محمدنا يراقي وليدا قد مدى او سيولد داني الى من شفيه محمدا مفرد إذا ما مدرت المصطفى نلت فجدا أقول بها بشرى لمن دام يسجد مدد الجواد الباسل البحر مسبدا الإله محمدا عليه سلام الله ما دام يهمل شكري لربي بامتدائي محمدا عليه سلام الله ما دام يهمل شكري لربي بامتدائي محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد شكري لربي بامتدائي محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد amiin ya وسلم على المنى سخيف كلنا بلا سخيف هدي جميع لنا سراط المستقيم وبسعيد كلنا بلا سقيم لك خطاب يا غريب يا مجيب يا من به لسمني خير عجيب حبل وللذين تعالوا يا هدى به لخير له إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعين سلتنا بك عليك يا رحيم يا من به كله كل نهيب يا ذا صراط المستقيم يا قبلنا هدى به يبدنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم قبلنا هدى به يبدنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا وجعلنا سواد ليل الغارقات وتكفينا خدامها والضائقات وبيننا وبما الاولاد يا مالك الهباد والبلاد وبارك فينا واسع امرنا يا مسلما بخير رد دورنا لنا لنستجب يا غارق الكبار وجملة الصغار أنت الباري وهب لنا سرية تديم العمل الصالح يا خديم وهب لنا سرية تديم العمل الصالح يا خديم اللهم من كل كريم أكرم من أبو قال له تكرم أسلم له كل كالمان ولازم إحسان للرحمن واجب بسر بلا كفران تفايز أبو مانيراني واجب بسر بلا كفران تفايز أبو مانيراني اليمن واليسر وخير سددي في خير سير الخطا بالمدد خلف كل سير سير العدي عن مالك المكرم المتهدي قال سيد بالقرآن من ددي نجا بما يدم خير الإله رصدني بعد سيد بالقرآن من ددي نجا بما يدم خير سددي بعد سيد بالقرآن من ددي نجا بما يدم خير سددي بعد سيد بالقرآن من ددي نجا بما يدم خير سددي بعد سيد بالقرآن من ددي نجا بما يدم خير سددي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور الأمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدعن فيدعنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عظيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مخلدون مكرمون وما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ويطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث ذراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إليّ asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu duñu beneen ñàkk a sànni yenn kàddu yu ndaw rek maanaam ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy nekk di ni benn saxaa benn saxaabi bu tudd Usayd ibn Xudayr muy saxaaba bu mag di kenn ci ansaar yi waaw léegi moom Usayd ibn Xudayr moo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa Rasulallah man de dama doon jàng alquran bi ma jàng guddi na la maa ngi jàng sama doom yu ndaw yi nekk nii xam ne ab liir la mënagul a dox yeex yaa la tudd sama fas yi nekk ci gétt ma nekk ci may weere maanaam ci may wowale sama tàndarma yi muy jàng alxuraan di jàng ma daal di ma ragal fas yi faq ñu joggi sama liir nee ma daal di bàyyi njàng mi arrêté njàng mi daal di dem daal di gesu xool maa leen la njàng mi rek fas yi daal di dal ma ne kon du ma tàmbaliwaat njàng mi njàng mi fas yi ringi-ringi ma ne xaaral ma jóg jëlee xale bi parce que bu ma jëlewul xale bi dañ fas yi jóge ko ne bi ma ñëwee mu jël xale bi bay dem rek gis lumière maanaam ay lu mel ni ay biddiw mais dajaloo mel ni ab layu bari mi ñoom ñëpp di yéegaat di dem ne ne ma leen xool di leen xool di leen xool ñu yéeg ba gisatuma leen nee na daal di mu daal di dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man ko yaa Rasulallah li ay nettali li laa gis sallallahu alayhi wa ko malaaka yi la ni ñëw li ñëw di indi sakina maanaam di ñëw di indi dal gi ba nga jàngee ñu xam ne jànguñu sax ngi noppi bi mi ngi mi ngi leen dal dal ak dal xel gi ne ci alxuraan dal gi yàlla di subhanahu di wax na ala bi dikrillah ci xanaa du ci zikkar la xol yi dale te alxuraan mooy zikkar bu mag alxuraan mooy zikkar bu mag bi ah inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun ak yeneen aaya koy firndeel kon nag maanaam daal boobu laa ko wax kenn ku nekk da ko war a jàpp ni fii atelier la boo xam ne da nga koy jàng alxuraan pour mu dee dalal mais jàpp ni boo delloo war a am jotaay bis bu alxuraan a téere yii nii ak niñ ko distribué ak idée bi fi mu jógee ak nangam yooyu yëpp lii dong ko yàlla ci alxuraan ba nuuru am na ma yëg alhamdulilah loolu nag yàq jàpp jàpp naa ñu ñu fi yëg lu ko raw fu te duñu wax dara sauf que nag man mënu maa noppi kon nag yal nañu yàlla dugal ci alxuraan bi ñu tàkk